بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين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 mooy ñi nga xamante ne ñooñu day eh, dinañu rëcc ci eh, coono ak musiba yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci feebaru xol yi ak musiba yu xol yi eh, ak nooteelu bakkan ñooñu nag gisoon nañu ci suñu jotaay bi weesu melo yi nga xamante ne moo ubbi seeni mbir ci julli la tàmbalee comme ni mu waxee ne alladhina hum ala salatihim da'imun te julli la jeexe walladina hum ala salatihim yuhafizun maanaam yëpp di wax ci wàllu julli euh, insha allahu taala kon suñ jotaay bi dañuy daal di tàmbali ci wax melo euh, aaya bu njëkk bi euh, bu ñu xoolee ñaari aaya yëpp muy aaya njëkk bi ak bu mujj bi te mooy ñaar fukkeelu aaya ak ñett ak ñaar fukkeelu aaya bi eh, ak eh, non fanweeru bi ak ñeent maanaam ñaar fukkeelu aaya bi bi ak ñeent ñun ñëpp dañuy wax ci xaalu ki julli waaye ñi mu melale leen daa imuna mu melal mu fii mu melale leen daa imuna fii mu melale leen yu xaafisuuna incha allahu taala eh, dinañu ñëw ci leeral waaye kon ñu tàmbali rek ci wax alladhina hum ala salatihim da'imun alladhina mooy gaa yi nga xam ne hum ñoom da'imuna dañoo sax ala salatihim ci seen julli euh, alladhina maanaam jumla bi nga xam ne moom lañ gis maanaam mooy euh, aaya bi buñ ko xoolee lépp dafa nekk naat maanaam mooy day melale qualificatif la ci almusallina euh, mooy da leen di melale moo tax allazina ci ni mu taxawee ci wàllu euh, naxwu maanaam ci arab bi ko doon mooy mooy analyse grammaticale bi dañ naan badal la substitut la maanaam day day day day wéccee mi nga xam ne moom mooy al musalli la euh, kon moom meloo na ci ñoom boo xamante ne da leen day weccee di wax ne kon àll allazina lan la moom ci taxawaayam mooy ismu mawsul la waaye lil lil aqil euh, ismu mawsul Euh, mooy tur turu kuy jokk maanaam mooy prono personnel pronom personnel bii nag nga xamante ne danaan day wax mooy allazina euh, mbooloo la muy pluriel la ci góor rek maanaam góor lañ koy wax euh, waaye dina ñëw ci maanaa bi ne làmboo na tamit jigéen ñi mooy ne góor ñi góor ñi lay wax mooy muzakkar la jam muzakkar la maanaam mbooloo la ci loo xamante ne masculin la dañ koo góoral waaye al bu ndax euh, bu doon euh, mbooloo la ci allazi allazi mooy kenn ki allazaani mooy ñoom ñaar ñu góor ba ak allati all mooy mbooloo mi euh, bu dee allati mooy kenn ku góor ku jigéen allaati mooy jigéen ñu bari sauf que fii bu waxee al euh, al alladina maanaam góor ñi dañuy labalaale jigéen ñi ndax bu góor ak jigéen bu ñu dajee ci benn euh, article kii euh, benn pronom ñoom ñaar maanaam dañ koy dañ jigéen lool nag mooy làkk arab te loolu tamit mooy aaday l'islam alquran noonu lay waxe sunna noonu lay waxe te itam loolu moom mooy doxalin bi nga xamante ne moom mooy rafet bi euh, tegtalewul ak gannaawal jigéen waaye nii la alquran di waxe nii la sunna di waxe euh, te wa man ahsanu min allahi qiila ana kan moo gën a rafet borom subhaanahu wa ta'ala wax ak waxe amul wa man ahsanu min allahi haditha ana kan moo gën a rafet mi nga xam ne noonu la borom subhaanahu wa taala di nettali mbir yi di waxe mbir di tegee mbir te loolu moom mooy euh, li nga xamante ne mooy dëgg leneen li nga xamante ne day tàmbalee xew euh, ba léeg-léeg sax ñenn jullit ñi dañuy commencé di toppandoo yëfiri ci loolu wala ñenn société yi ci loolu mooy euh, alqur mooy ne alquran d'abord ñu wax li alquran di def alquran saa yuy wax day tàmbalee góor ñi teg ci jigéen ñi loolu moom alquran noonu lay wax al muslimina wal muslimat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat noonu la koy tegee julli ñu góor ñi way woomatu ñu góor yi way woomatu ñu jigéen ñi way gëm ñu góor ñi way gëm ñu jigéen nii lay tegee mbir mi allahumma ba mu des ci place boo xamante ne foofu tudd fa jigéen day gën a eh, yelloo que ñu tudd fa góor bu boobaa góor jigéen ñi lay jiital doo ko teg góor ñi comme fi mu naan az-zaaniyatu waz-zaani fajlidu kulla waahid waahidin minhumaa mi'ata jalda njaalookat bu jigéen bi ak njaalookat bu góor mi ni ngeen duma ñoom ñëpp kenn ku nekk ci ñoom ñaan ñi ni ngeen leen duma téeméeri boo xoolee li tax mu tàmbalee ci njaalookat bu jigéen bi foofu xekma daf cee am maanaam sagesse daf cee am te moom mooy lan te mooy le fait que euh, jigéen ñaare moom mooy def ne suñu déggoo wi ci kàddu mooy ne jigéen bi moo yombal mbir jigéen jee yombal mbir mi moom moo tax sax jigéen li ñuy wax viol siif maanaam jigéen lañ koy def ñaare léeg-léeg nag ñu siif góor naa dana am ne lool kaa bu raara raara la te d'ailleurs bëri na ci nit ñi ñoo xam te ne juddu nañ ba génn àdduna mosuñoo dégg benn góor buñ siif wala mosuñ koo gis euh, kon jigéen la ñuy faral di siif moom it mooy nga xamante ne su fase yéenee njaaloo ñaare njaaloo da ko yomb alors góor fekk maanaam mën naa wër di sooy di wër di sooy di wër di sooy ba keroog mu cay dal comme niñ koy waxe alors que jigéen moom ñaare Euh, saa yu ko bëggee rek euh, du nekk lu ko jafe lool xëy na mën naa sooy ga benn yoon wala ñaar yoon mais pour mu ñetteel moom lu jafe-jafe lay doon loolu yëpp day tegtale ne euh, maanaam foofu xikma moo tax ñu teg fa jigéen waaye su dul loolu mos jiital ci wax ji ñi nga xamante ne moom muy góor ñi par exemple fi borom subhaanahu wa ta'ala di waxee. wasa wassaariqu wassaariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bimaa kasabaa nakaalan min allah wallahu azizun hakim borom subhaanahu wa ta'aala di wax ne sàcc bu bi ak sàcc bu jigéen bi dañuy gis ne sàcc bu bi la jiital euh, ànd ak ne ak sàcc ñoom ñaar ñëpp ay musiba lañ ay bàkkaar yu garaaw lañ d'ailleurs yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bëri na fu di lëkkale mu naan man man zana ak hadith sayyidina Abdullah euh, kii euh, xadis sayyidina eh, Abu Zar al-Ghifari bi radiyallahu anhu walaw zana walaw sariqa mooy bi mu ko wax laa la illallah te dëggu ca maanaam da ngay dugg àjjana mu ne walaw zana walaw sariqa mu ne ko donte njaaloo na donte sàcc na mu ne ko donte njaaloo na donte sàcc na maanaam nga gis ne njaaloo ak sàcc ñoom ñaar ay bàkkaar lañ yoo xamante ne dañoo jegewantoo dañoo jegewantoo ci musiba ci nekk ay ay toj toj ay ay ay jafe eh, mais li nga xamante ne moom lay faral di tudd eh, ne ndax ndax njaaloo xeetu sàcc la tamit moom njaaloo xeetu sàcc la euh, léegi euh, ak wor te sàcc tamit ak wor da cee ne et cetera maanaam dafa bëri yuñ niroo ñoom ñaar mooy njaaloo ak sàcc ànd ak loolu yëpp te yeneen tamit saa sam ne ku njaaloo wala nga sàcc da ngaa simmi yàlla si yëre ngëm yàlla da nga da ngaa yàlla comme ni ngi ni ñuy simmee yëre comme ni ñuy simmee yëre maanaam di gis ne foofu tamit bu lëkkale euh, kon yooyu yëpp day tegtale ne euh, euh, njaalo ak sàcc waaye bi muy tudd njaaloo góor jigéen ñi la jiital la njëkkee wax te pourtant ñoom ñaar ñëpp la tudd góor parce que góor ñi ci sàcc ñoom ñaare ñooy koy faral di gën maanaam euh, ay cambriolage nii war loo ci dégg jigéen ay ay ay yenn sàcc yenn xel dégg nii war na lu ñuy wax ne sàcc nañ fekk fait place ba dañ koo sàcc xel yi di dem ci de peut-être que jigéen a ko def maanaam loolu néewoon na euh, lu ci ëpp sax bu ñu nee sàcc bi xel yi ci góor lañuy ñuy jëkk def donte mën naa ne jigéen nag kon loolu yëpp day tegtale day tegtale ne euh, mbir mi mbir mi euh, dafa am xikma yu tax ñu jiital fii góor wala fii jigéen mais sinon bu fekkente ne nit ñi yëpp lañ ci namm maanaam ek foofu différence amul diggante góor ak jigéen daa iman alquran jigéen lay jiital doog a teg góor yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jigéen lay ji ah, safla góor lay jiital boobu doog a teg jigéen yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ah, góor lay jiital doog a moom moo tax ah, par exemple boo xoolee ci ñaan yi allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ak yu mel noonu da ngay gis al ahya minhum wal amwat da ngay gis foofu day ñàkk ñaanal danaan yàlla nga jéggal jullit ñu góor ñi ak jullit ñu jigéen way gëm ñu góor ñi ak way gëm ñu jigéen ak ñu xam nga comme genre ñaan yooyu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yëpp day tegtale eh, ne ñoom noonu la ñuy waxe eh, waxin nag boo xamante ne dafa wuute waxinu yàlla ak yeneen taam bi sallallahu alayhi wa sallam waxin woowu wax nu ñaaw la waxin woowu du rafet eh, te li tax ñu taxaw ci maanaam boobu maanaam donte maanaam bañ ci te xam ne lu bees la ay caaxaan la rek Euh, loolu li tax mooy ne dañuy gis ne xattaa ba ci jullit ñi dañuy commencé di am attitude yooyu ak habitude yooyu maanaam dañuy dëkkee jigéen ñi dañuy dëkkee voilà et cetera maanaam euh, mu nekk benn xeetu euh, fausse galanterie maanaam parce que dañuy jàpp ni xeetu galanterie la et en réalité le simple fait que ñuy attardé wu ci yu mel noonu amaan na benn dalil la buy wane ni ñoom seen xel la nee ci parce que sinon du jarul woon di attardé wu. voilà euh, même da nga ciy gis sax léegi euh, ci yenn euh, réewu arab yi dañuy da ngay gis ne as-sayyidaatu wa say wa saadaat alors que maanaam madame monsieur comme ni ko gars yi di waxee léegi alors que monsieur madame lañ daan wax et cetera loolu nag dem ba xamante ne yenn làkk yi sax dañ koy commencé soppi di ci indi ay soppite yoo xamante ne comme français. Euh, gars yi ñu ngi militer pour loolu et cetera ci loo xamante ne dëgg-dëgg bu ñu ko xoolee ba ca biir amul benn maanaam maanaam euh, du loolu moom mooy tax ñu fonk jigéen du loolu mooy tax ñu jox ko gëdd di tax ñu jox ko gëdd mooy ñu xool vrai problème yi euh, ñu yem ak ji góor ñi salaire yi ñu leen di jox bu ñu yemandoo même liggéey bi lool mooy vrai problème yi ñu bàyyi doyadal bi ñu leen di doyadal ci biir kër yi d'abord ak ci biir société bi ci anam gu ne loolu mooy vrai problème yi ñu bàyyi di leen stigmatiser ci yenn mbir yi ak tamit xëy na suñu nekkee ci yenn situation yi euh, euh, ñu di leen doy dal et que tey kër goo xamante ne góor gi dafa am yenn feebar yi lu demee nekk ay euh, wala muy koy risqué lu demee nekk ay diabète wala book ay tension wala yeneen ak yeneen ñu wutal ko régime alors que bu dee jigéen la moom noonu grawul quoi loo yooyu mooy vrai problème yi yooyu lañu war a accentuer wu pesant appesantir wu ci yu mel noonu régler problème yooyu loolu moom mooy dëgg gi mais quant Euh, waxin weeg nañ soppi waxin wi soppi waxin wi du tax mukk problème yi vrai problème yi soppeeku abadan voilà loolu il faut que mu leer te euh, il faut que mu nekk loo xamante ne dañ cee war a euh, dafa maanaam ak yeneen ak yeneen yu problème yu jigéen ñi di dund voilà ak yeneen ak yeneen yu jigéen ñi di dund comme ay problème comme ay ay comme ay discrimination mais quant Euh, nañ njëkkee jigéen ñi nuyu leen ba pare gëmloo ne leen bu dul woon ñoom dara du baax lool du dëgg parce que bu dul woon ñoom da dara maanaam bu dul woon góor ñi dara du baax bu dul woon jigéen dara du baax maanaam ñoom ñaar ay dañuy ku ne daa amul foo féete ku ne am looy def mais bëgg rek ne gëmloo nit ñi ne euh, en fait jigéen moo ko yor nangam nangam yooyu noonu loolu waxuñu naa fekk la ku ko dara moo koy wax te képp ku koy wax itam li muy wax euh, na mu koy waxee sincérité parce que ça se voit que gëmul li muy wax. moom ci boppam gëmul ne gëmul gëmul li muy wax voilà te ñaari kooku boo ko fekkoon biir këram ak soxnaam da ngay gis ne respect bi mu leen war a def dëgg dëgg dëgg dëgg léeg-léeg lu ci lay manqué kon nañu bàyyi xeetu euh, genre hypocrisie euh, bu feeñ boobu noonu ci ay discours ci ay waxin et cetera te règle vrai problème yi nga xam te ne moom la jigéen ñi di rencontrer moom la jigéen ñi di jàmmaar lool ci biir kër yi ci biir néegu sëy yi ci biir société bi ci biir fi ñu liggéeyee ak yeneen ak yeneen nañu régler problème yooyu loolu moom moo gën di attardé wu ci ay wax yoo xamante ne vraiment euh, rafet ku wax la nii rek ci biti euh, fekk yëpp ci biir boo ko xoolee ay naxee mbaay la d'ailleurs euh, gars yi xam nañ ko bu baax moo tax association féministe yi xam nañu problème ne ne dañ leen di nax léeg-léeg yu bari et que avancé yi tax koo demee noonu ñoom xam nañ ko voilà kon loolu lu mat a bàyyi xel la yàlla nañu yàlla sàmm te may ñu ak lu mënti xew fi nga xamante ne foofu la ko alquran tegloo ñu teg suñu tànk fi nga xamante ne foofu la ko yenente bi euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam foofu la ñu ko euh, tegloo euh, et que ñuy bañ di dugg tamit ci yeneen problème mooy problème compétence maanaam ñu naan rek nañ xool ndax maanaam góor wala jigéen déedéet nañ teg rek problème compétence ku mën poste bi parce que poste bu nekk dañ fa war a teg ko gën a mën bu dee góor la ñu teg ko fa bu dee jigéen la ñu teg ko fa mais quant Euh, bëgg rek naan euh, waaw bu ñu jëlee benn góor nañ jël benn jigéen et cetera yooyu maanaam ci souci boobu kese teg ko rek ci souci wu euh, sexe kese loolu discrimination lay indi tamit ci ñaari côté yëpp d'ailleurs ci ñaari côté yëpp mën na indi discrimination selon nan la population bu composé woo donc loolu yëpp pour wax rek ne dafa am ay mbir yoo xamante ne li am solo ci te alquran saxal ko te sunna saxal ko mooy dëgg mooy dëgg cest a dire que xàq ku nekk dañ ko war a jox wa voilà wa aati kulla di xaqin xaqa joxal borom àq bu nekk àqam lii moom mooy li nga xamante ne euh, euh, euh, loolu moom mooy maanaam ku nekk say droit ñu respecté ko ñu teg ko te buñ la ci lu tolloo xef ak xippi buñ la ci lu tolloo pepp suuf loolu moom mooy li nga xam ne mooy li war te loolu mooy li nga xam ne mooy li jaadu te lii mooy li nga xam ne mooy vrai combat yi lii vrai combat yi voilà làkk yi dañoo am yeneen xikam yeneen sagesse yu nekk ci ginnaaw ak seen beauté rafetaay bi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala mooñee làkk yi loolu euh, buñ ko bëggee soppi maanaam ngir ay yoo xamante ne dëgg-dëgg du régler vrai problème yi maanaam loolu ak yàq ci kaw yàq rek lay daal di doon ak naxaate ci kaw ak naxaate yàlla nañu yàlla sàmm kon ñu dellu si ci suñu euh, baat bi mooy kon euh, allazina suñ ko waxee kon dina làmb góor ñi dana làmbaale jigéen ñi Euh, hum euh, ñoom maanaam euh, moom hum bi damir la damir mu fasil la maanaam pronom la mais bu détaché wu ci ci ci ci ci ci fi ko teg maanaam moom kese dafa dafay taxaw mooy mooy taxawaayu ñoom il maanaam moom it dañ koy wax ci ñi nga xamante ne ay ji ay góor ay kii ay góor lañ maanaam mais comme niñ ko gisee léegi. maanaam bu ñu ko waxee noonu jigéen ñi dañ ciy daal di duggaale maanaam liñ ci bëgg a wax ci biir loolu mooy melo yi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa di teg fii melo yooyu noonu góor ak jigéen ñoo ci bokk yem maanaam du ne góor kese waaye góor jigéen yëpp ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk yem képp te bépp melo boo xamante ne mi ngi ci góor eh, mën naa nekk ci jigéen bépp martaba bépp maqaama boo xamante ne góor yegg na mën na ak jigéen mën na fa yegg lenn rek mooy li nga xam ne euh, jigéen du ko am ci martaba euh, te loolu dafa am sagesse bu ci borom subhanahu wa ta'ala def moo tax loolu taxul ñu jóg mooy nekk yeneen mooy euh, risala maanaam nekk rasul wala boog nekk nabi te te d'ailleurs boobu nubuwat shari tashri'i la ñuy wax maanaam nekk nabi boo xamante ne da ñëw di indi sharia ak yu mel noonu loolu moom moo tax ñuy wax sinon yeneen xeetu beneen xeetu nubuwat mooy nubuwat mu amma lool tamit taxuñoo jóg pour ñu taxaw ci. mais nekk yenent boo xamante ne euh, euh, yenent bu matale la maanaam maanaam euh, c'est-à-dire que nubuwa mooy ngay borom subhaanahu wa ta'aala di la informer maanaam ngay am yenn xam-xam yu spécial yoo xamante ne yow ak sa diggante ak sa borom moo ko jageel loolu nubuwa am na kooku loolu moom jigéen dana ko am jigéen dina am martabay afraad yi dina am martabay mafaatihu kunuz yi te mafaatihu kunuz yi ñoo xutbu ñoo tolloo maqaama c'est-à-dire que dañoo bokkul rek rôle bi ñuy jouer xutbu moom dafa am rôle bu muy joué alors que Mafatihul Kunûz euh, ñoom sax am nañ ay xam-xam yu xutbu bi amul am nañ sax ay mbir yoo xamante ne ay particularité ay exclusivité yoo xamante ne xutbu bi du ko am te loolu jigéen mën na koo am d'ailleurs yomul sax ci ni jigéen mën na ko am même nguuru ngaana mën na koo am maanaam kon euh, loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ne même koo xamante ne borom fantaan ni mu ko bindee mooy boo ko xoolee day nuru jigéen te góor la wala boobu góor jigéen la ku mel day am martaba bi nga xamante ne mooy martaba yooyu noonu nga xam ne mën na yegg moo kutb yi ñu tolloo euh, mart martaba maanaam kon ngir wax rek ne problème bi nekku ci ay discrimination du ci am te ak race boo mën a bokk mën ngaa nekk xutb mën ngaa am martaba yëpp maanaam loolu tamit euh, xeet boo mën a book ak foo mën a askanoo ak ku mën a doon sa baay ak ku mën a doon sa ndey mën ngaa àgg ci niveau boobu loolu tamit mbir la boo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala ko defee noonu euh, ndax ñëpp ay jaamam Euh, kon fii bi mu ne hum ñoom melow yi yi nar a wax yëpp ci bokk dugg waaye li am solo rek mooy nga yor caractère yi nga xamante ne euh, moom nga war a yor lii nag ci li arab mooy ci analyse grammaticale hum bi mubtada la maanaam mubtada mooy luy tàmbali mooy comme euh, loo xamante ne buñu ne moodu day dem boutique ba maanaam moodu mubtada la maanaam mooy daa tàmbale wax léegi xabaar bi moom mooy information bi ñuy wax buñ taxee bu ñu tuddee moodu faw dañuy xaar benn ñu dox la xabaar ci móodu maanaam loolu moom mooy xabaar maanaam mooy day dëggu tig ba maanaam kon loolu euh, hum bi loolu mubtada la ala salaatihim ala mooy ci kaw salaatihim seeni julli maanaam salaat waxoon nañ ci cosaan fi nga xamante ne foofu la tàmbale foofu la nekke maanaam li nga xamante ne moom moo ci làmboo ci ay maanaa euh, waxoon nañ ko euh, ne ñaan ci la juge waaye tam ci luxa ah, waaye am na eh, wala boog eh, day day day day teg tamit jokkoo jokkaloo eh, di et cetera maanaam yi ñu wax yëpp ne foofu la jóge woon màggal yërmande et cetera jéeg sàkkoo jegeen borom subhaanahu wa ta'aala et cetera yooyu yëpp ci luxa ci làkk arab la jóge yooyu gisoon nañ ko ci jotaay yee loolu foofu la salaat jóge kon mais kon mais julli bi nga xam xamante ne moom lay wax fii Eh, naan yooyu xeet yëpp dina ci dugg comme ni ñu koy gisee incha allah ci jàng yi nga xam ne moom la ñuy jàngatee ci suñu eh, aaya bi incha allah taala waaye dafa amaale li nga xamante ne moom mooy eh, julli yi nga xam ne moom mooy giñ ci gën a moom mooy bi ci gën a màgg moom mooy li nga xamante ne mooy julli julli farata yi mooy assalawaatul maktuba Euh, loolu nag wax la ñoo xamante ne jëlee nañ ko ci mbooloo ci tafsirkat yu mag yi ku mel ne ci saxaaba yi radiyallahu anhum sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu euh, naka noonu wax jooju ne julli yi moom lañ ci namm jëlee nañ itam ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, sayyidna mooy imam Masruq mooy qaadi bu mag boobu rahimahullah Masruq Masruq ibn ajda Euh, rahimahullah euh, moom tamit jëlee nañ ko ci moom waaye jëlee nañ ko tamit ci imam bu mag euh, borom xam bu kawe nit yàlla bu sell muy al imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah wa radiya anhu maanaam ñoom dañuy wax ne li nga xam ne moom lañ namm fii ci julli yi ñuy wax fii ci aaya bi moom mooy ala salaatihim mooy ci seen kaw julli yi ci seen julli yi maanaam mu mel ni ala parce que baatu ala xaf isti'la la maanaam day wane ak kawe Eh, mu mu ci namu li nga xam ne moom mooy ak féete kaw maanaam ak yëkkatiku di loolu lay lay junj te eh, kon ala boobu di tegtale eh, ne ci kaw ci ci ci maanaam seen julli dañ cee établir maanaam dañ cee taxaw taxawin wu mat sëkk lool mooy moo indi ala boo xoolee fële seetlul ko fa waylul lil musallin daf ne alladhina hum ala an la wax an kon mooy wëllu seen julli gis nga alors que fii def ni ala ci kaw seen ay julli euh, kon ñoom dañuy euh, taxaw ci kaw julli ji ba pare temm euh, maanaam mu nekk loo xamante ne dañ ci dañ ci dañ koy jox fulla gi nga xamante ne moom mooy ji war kon mooy allazina hum ala salatihim ci seen kaw julli mooy seen julli yi ci seen mbiri julli ak li ci wër-wër la kon loolu moom mooy salaatul maktuba comme yi nga xamante ne moom lañ gën a nama te lool mooy wax ko nii euh, nga xamante ne ñooñu la ñu tudd léegi nii euh, radiyallahu anhum te ñoom ñëpp waa Kufa lañu euh, wax ne li ñu namm ci julli gi tamit moom mooy ndax ndax salaat salaat yu maanaam moom muta'alliqun bil xabar la maanaam dafa dafa dafa takkoo ak xabaar xabaar bi moom mooy daa'imuna mooy dañ cee sax. loolu moom moo tax eh, ku mel ne Seydina ibnu Amir al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu eh, bi ñu ko laajee ne ko lan moom mooy eh, borom fii buy wax ci wàllu juli maanaam seen julli ba pare mu daal ne daa'imuna dañ ciy sax maanaam bu boobaa moom mu ne daa'imuna maanaam dañ ci sax li mu teg mooy dañuy dal maanaam mooy dañuy dal mu ne allazina la yaltafituuna fi salaatihim mooy ñi nga xamante ne duñu euh, gestu ci seen julli voilà laa yaltafituuna euh, an xalfihim wala an aymanihim wala an shama'ilihim maanaam mooy ñi nga xamante ne ci seeni julli yi duñu gestu euh, ci seen ndeyjoor ci seen ginnaaw waaye duñu gestu ci seen càmmoñ ci seen ndeyjoor ndax lool dinañ ci ñëwaat ci maanaam boobu moom mooy daa'imuna na que bu boobaa loolu mboolem julli yi dañuy daal di dugg ci biir muy julli yi nga xamante ne julli yi farata waaye tamit julli yi nga xamante ne Eh, julli eh, naafila lañ yooyu yëpp dañuy daal di mën di dugg ci biir eh, julli boobu ak tamit mu ne bu fekkente tamit beneen julli biñ wax mooy beneen bi xam ne moom la wax ci loolu ay ay imam yu maam lii sayyidna Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu saxaaba yeneen bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom la euh, waxam wax la boo xamante ne ku mel ne az-Zujjaj rahimahullahu taala moom tamit daf koo dëgëral moom la wax maanaam mooy li nga xamante ne moom mooy gis-gisam euh, waaye bu ñu xoolee am na beneen maanaa boo xamante ne dañ ko ciy wax tamit ci waxu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne seen julli yi fii lan lañ ci namma euh, moom waxu al imam Euh, Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj ak euh, li ko jiitu euh, mooy al imam Hasan al Basri rahmatullahi alayhima maanaam al imam ibn Jurayj ak ah, imam Hasan al Basri ak imam al imam ibn Jurayj ñaar nit yàlla yu mag yooyu radiyallahu anhuma te nekk ay borom xam-xam ci taabi'i yi yu mag yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo wax ne li muy tekki moom mooy. Eh, dañoo bëri lu ñuy def tatawoo maanaam ak tatawoo mooy ay ay ay julli yoo xam te ne dañ koy coobarewoo di naafila di bëri lu ñuy def ay julli yoo xam te ne julli naafila la eh, kon eh, loolu moom mooy seen gis ci aaya bi kon nga gis ne aaya bi firi nañ ko buñ ko xoolee ci dal gi ak maanaam sax gi nga xam ne moom la ñuy saxoo di julli te julli googu ñuy wax maanaam firi nañ ko ñetti firi maanaam julli yi nga xam ne farata lay julli yi nga xamante ne maanaam mooy doxin bi maanaam nit ki buy julli façon bi nga xamante ne moom lay jullee moom lay respecté maanaam ba nga xamante ne du ci def lenn lu dul di jàmmal ak borom subhaanahu wa ta'ala euh, ak tamit nañ ko li nga xamante ne moom mooy julli euh, farat yi nga xamante ne ay julli euh, naafila la mooy dañoo bëri ñuy julli ay julli naafila kon boobaa julli fii nii maanaam boobu lay daal di yore donte mën naa yor maanaam julli ci anam nga xamante ne moom la gën a maanaam ci luga ba pare ñu indi ko ci buntu sharia maanaam indi ko ci buntu jaamu yàlla moom mooy eh, julli rek maanaam sàmmonte ak julli di julli ci waxtu yi di julli ci jamono yi nga xam ne moom la war di julli ci eh, ànd ak eh, di toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa taala et que su fekkente dañoo génn ci loolu tamit maanaam ñu continuer di sàmmonte ak julli di te te nekk ci comme ni nga xam te ne dañ ko gis incha allah taala ci baat bii di ñëw mooy daa imu na mooy dañ ciy sax daa'imuna euh, mbooloo la maanaam kon mooy xabar bi mbooloo la ci daa'im bi nga xamante moom mooy lii sax euh, mooy mooy mooy mooy mooy loo xamante ne dafa sax mooy kom euh, li nga xamante ne d'ailleurs lool moom moo tax daa'im li tax ku mel ne Seydina Uqbatam no Amir al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu fi di koy firi ne mooy ñi nga xam ne dañuy dal seen julli loolu li tax moom mooy ndax baatu daa'im maanaam daama yaduumu Euh, dawaaman euh, wala daiman yooyu yëpp maanaam baatu daim ah day daal di euh, comme li alquran wax ukuluha daimun wa zilluha maanaam ajjana ah masalu jannati allati wa'ida al-muttaquna tajri min tahtiha al-anhaaru ukuluha daimun wa zilluha voilà maanaam borom subhaanahu wa ta'aala di wax ne misaalu ñi nga xamante ne misaalu ajjana gi nga xamante ne moom lañ digg ñi nga xam ne ñooy woy ñi ragal yàlla ji mooy lan gis nga comme li ñu doon wax ne ñi ragal yàlla ñoo am ay garantie maanaam moom lañ dig ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ragal yàlla ñi mooy eh, ajjana googu day ukuluha da'im naan tajri min tahtal anhar maanaam ajjana la boo xamante ne ci ron ay dex dex dañ ciy daw dex dex dañuy daw ci ronam waaye ukuluha da'im lekk yi liñ ciy mën di maam daa dafa sax wa zilluha ak keram maanaam amul jamono joo xamante ne dañ leen lekk man na wala boog temps yi mango amul temps yi euh, orange amul temps yi papaya amul wala temps yi ganaar dafa xaw manqué et cetera yooyu amul ba pare dafa nekk loo xamante ne daa gratuit lépp gratuit service gratuit euh, kon loolu euh, dafa nekk loo kon daa im mooy lu sax loo xamante ne dafa dal dafa tegu dafa sax mooy du du du du du manqué te te kon baatu daa'im tamit kon da ngay gis loo xamante ne euh, borom xoolal euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Hurayra radiyallahu anhu euh, dafa ne laa yabulanna ahadukum mu ngi ci ña sahih imam al-Bukhari ak sunan imam Abu Dawud rahimahullah labu laa yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junub mu ne bu kenn ci yéen tuur ndox ci ci maanaam euh, tuur ndox maanaam maanaam mooy mbiiwal ci ndox moo xamante ne daa am dafa sax maanaam kon bu kenn tuur ndox ci ndox mu sax ma daayom wax woo junubun euh, fekk mu amee janaaba loolu bu ko kenn def voilà ak tamit laa yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi thumma yahtasilu fihi voilà ak laa yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi wala yahtasilu fihi min al janaaba maanaam yëpp ay riwaayaat la ci euh, xadis boobu bu kenn tuur ndox euh, maanaam mbéewal euh, ci ndox moo xamante ne dafa sax fi ne maanaam daa mbaa daajam ndox mi sax fi mu ne ba pare mu wëlbatiku dugg sangu ci janaaba mu ne tamit wala boog bu am janaaba ba pare ci beneen riwaaya daal di dugg ci ndox mi sax moom maanaam kon mooy te loolu tamit ci yeneen i riwaaya mu ne laa ya'bulanna ahadukum fil maa'i raakit bu kenn ci yéen tuur ndox ci ndox moo ndox moo xamante ne dafa dafa dal donte nag maa ul raakit ak maa ul euh, daa'im am nañ différence parce que maa ul raakit moom mooy ndox moo xamante ne euh, comme fu ñu dugal ci buñ ko dugalee ci xamante ne amul euh, lu ñu tuddee nag am yu xas yi mooy balluwaayu ndox boo xamante ne daf koy alimenter mooy comme tey mbalka maanaam loolu mooy maa ul raakit ndox mi nekk par exemple ci mbalka nga xamante ne bu ci xësee ba nekk nii day dal teg te ndox moomu amul lu koy alimenter wala muy beesaat amul. alors que ma ul euh, lu demee nekk piscine par exemple loolu ndox mi ci nekk kooku maa ul daa im la wala ci teen teen ndox mi fa nekk loolu maa ul daa im la ndax la ndax dafa am euh, lu koy ballal maanaam mu koy mu mu koy alimenté euh, kon li nga xamante ne moom lay moom la ñuy tere kon loolu leer na maanaam liñ ci jublu woon nag mooy wax ne daa im day tekk loo xamante ne saak bi lu dal la loo xamante ne fii la nekk te dafa permanent voilà moo tax bokk na ci turu borom subhaanahu wa mooy ad-da'im mooy borom subhaanahu wa moom mooy ki sax voilà ki sax nag mooy koo xamante ne laa yafna maanaam mooy du du jeex borom subhaanahu wa ta'ala aqlan maanaam ci xel yanuwul maanaa ne ak am am na fu mu tàmbalee am na fu mu euh, fu mu fu mu fu mu yem mooy euh, euh, mooy koo xamante ne am maanaa baax yi kii sax waaye nag. Euh, li tax li li koy li li li li daa am ci tur boobu li mu làmboo ci bu dee tur borom subhaanahu wa mooy ne day tegtale ne maanaam ne borom subhaanahu wa taala dafa am lu ñu tuddee ak wujudu zaati maanaam ak am nekk-nekk boppam boo xam te ne azal wa abadan la maanaam euh, am dafa euh, ci asal du lako ko dalee ca azal la mooy ba dara bu dara ba abadan maanaam ba faaw. mooy kon loolu moom mooy euh, li nga xamante ne euh, moom moo aju ci euh, ci ci borom bi subhaanahu wa ci ay melo mooy koo xamante ne azal la ak amam azal la ba abad maanaam amul fu mu tàmbalee naka coobare borom subhaanahu wa ta'ala euh, kon loolu moo comme àjjana euh, nit ñi nekk dañ fay nekk safara et loolu ci coobare borom bi la aju borom subhaanahu wa ta'ala su décidé woon ne dañuy jeex dañuy jeex euh, léegi nag ñu ñëw kon ci maanaa bi nga xamante ne kon moom moo tax fii ñu tuddee julli gi mais ne dafa sax maanaam ne dafa sax et comme ni ko Seydina Uqbat Amir al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu ne que julli gi da seen julli dafa nekk loo xamante ne eh, dafa sax mooy daa'im la li tax mu tudd ko moom eh, eh, mooy ne nit ki daf ci nekk sax dal maanaam bañ di yëngal lu nekk mu yëngat ko yëngal ay cëram maanaam day am ak toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa taala nag bokk na ci li koy dëgëral mooy li borom subhaanahu wa taala wax fële ci sóortu mu'minuuna bi mu ne qad aflaha al-mu'minuun daf ne alladhiina hum fii salaatihim xaashi'uun moom mooy ñi nga xamante ne ci seen biir julli gi ñoom dañuy am ak torxlu ci kanam borom subhaanahu wa taala maanaam torxlu ci seen wàllu biir waaye ak torxlu tamit ci seen wàllu biti te ki nga xamante ne dafa torxlu ci wàllu euh, bitam maanaam day nekk koo xamante ne day respecté ci li mu nekk ci anam goo xamante ne du fa nekk di yëngatu di def lu ko neex di xool fu ko neex di nekk ci lu ko neex et cetera déedéet day daal di concentré wu ci ki nga xamante ne mooy respect bu mag bi moom lay amal mu nekkal te loolu moom mooy comme tey boo amoon tey entretien ak président par exemple wala ak keneen koo xam ne kooku màgg la ku fonk la da nga ñëw heure waaye tamit da nga taxaw li nga xamante ne moom mooy euh, di nga sàmmonteeg euh, teggin yi nga xam ne moom mooy yiwaat maanaam doo ñëw en retard bu dee nit nga quoi euh, doo ñëw en retard ba pare doo tamit maanaam te tey ko maanaam te tey ko dañu wax naka noonu doo ñëw ngeen toog nga nekk ci leneen maanaam eh, nu nekk la neex nga tooge nu la neex nga doxale fu la neex nga sànni nga nga nga nu la neex nga yëngatoo et cetera loolu respect boobu noonu di ko am kanam ci kanam autorité bi te loolu noonu moom mooy eh, ci kanam autorité yi yëpp képp koo xam te ne daal fonk nga ko màggal nga ko ci sa xol te jox ko ko jël jox ko gëdd boo leen toogee dafa am xeetu toogin ak wala doxalim yi nga xam te ne moom ngay am comportement boo xam te ne moom ngay am ci kanam eh, te loolu moom mooy moom mooy reste boobu te reste boobu moom mooy ci biti léegi mu am reste bi nga xamante ne moom moo nekk ci biir te ndax borom bi subhaanahu wa ni ko euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu nekk saxih imam muslim rahimahullah xadis sayyidina abu hurayrata radiyallahu anhu mu ne inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum euh, borom subhaanahu wa taala du xool seen jëmm ji nii rek ci biti déedéet euh, naka noonu seen seen seen seen seen taxawaay noonu rek déedéet du ko maanaam du xool forme bi ngeen am ba pare du xool seen jëmm kese déedéet waaye li muy xool mooy seen xol ila qulubikum ci beneen riwaaya mu yokk ci amalikum ak seen jëf yi maanaam mooy seen jëf yi ndax dëppoo na ak seen xool ak seen jëf ndax dëppoo na ak li nga xam ne moom mooy moom borom subhanahu wa ni mu sopp te gërëm ko est ce que boo dëppoo ak li nga xam te ne moom la euh, digle euh, te euh, ko maanaam te jox ko jàngal ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi kon loolu moom mooy li nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala loolu lay xool loolu lay xool kon laa yanzuru wa ajsaadikum walaakin yanzuru ilaa quluubikum wa a'maalikum euh, kon euh, moo tax dal googu loolu moom moo euh, bi firee ko ci xeetu dal googu maanaam moom mooy li nga xamante ne amaan na moom mooy li gën a feeñ donte yeneen firi yëpp da ciy ànd ndax comme par exemple firi gi ñu ko firee ne li muy tekki mooy sax gi. li ñu tekk mooy as-salaatu maktub as-salawaatu maktuba mooy julli yi nga xamante ne dañ koo farataal mu nekk yu waat euh, li koy dëgëral moom mooy fële borom subhaanahu wa ta'aala ngaaññe ne allaziina hum an salaatihim saahuun allaziina hum yuraa'uun mooy euh, dafa wax ne fa waylul mu musalliin toskare ñeel na woy julli mooy ñooñu mooy ñan mooy allaziina hum an salaatihim saahuun ñi nga xam ne dañuy sàggane wëlif seen waxtu yi maanaam mooy euh, duñu seen seen julli bo dañ koy sàggane mooy ne du julli ci seen waxtu yi du Euh, ci jamono ji nga xamante ne moom lañ euh, war a euh, julli alors que loolu tamit allazina hum yura'una mooy gaa yi nga xam ne dañuy gistal maanaam bu boobaa nga gis ne ñaari maanaa yi nga xam ne moom mooy maanaa nit nit ki suy julli mu sàmmonte ak waxtu yi boole ko maanaam sàmmonte ak jëfin wi doxale ni ba pare mu boole ko sàmmonte ak maanaam mooy biiram mooy xolam mu sàmmonteeg loolu loolu aaya bi aaya aaya yi dañ koy dëgëral maanaam ci ne maanaam maanaa yooyu dañoo lëkkaloo ñaari maanaa yooyu dañoo lëkkaloo comme ni nga xam ne noon la yent yàlla Musa alayhi salaatu wassalaam borom subhaanahu wa taala waxoon ko na nga taxawal julli maanaam li zikri ngir fàttali ko ma ngir tudd ma ah ngir dellu si ci man waaye tamit li zikri comme li hadith sayyidina Abu Hurayra ba tey radiyallahu anhu bim naan eh, eh, iza eh, naamal iza iza nasiya al abdu iza naama al abdu an as-salaati aw nasiya wala loolu iza naama al abdu an as-salaati eh, aw nasiya falyusalliha iza zakaraha la kaffarata laha illa zalik après Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu daan ne eh, maanaam eh, wax ji ñu ne ndax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wala Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ala kulli haalin maanaa bi moom wér na mu ne faman sha'a falyaqra lu se lo ci ci mu ne faman sha'a falyaqra wa aqim as-salata li zikri ne euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu fekkente ne nit ki dafa fàtte dafa nelaw ba lif julli maanaam dafa nelaw ba julli romb ko wala ba mu fàtte wa waxtu julli bi ba julli romb ko mu ne fal yusalliha ila iza zakaraha na ko julli saa yu ko fàttali ko euh, te mooy wala mooy wala mu yeewu parce que su yeewul du ko fàttali kon su ko fàttali ko euh, rek moo tax mu yem ci fàttali ko na ko julli parce que mu daal ci teg ne laa kafaarata lahu illa zalik maanaam fàtte gi mu ko fàtte ak ñàkk julli gi mu ko julli lu lool maanaam mooy julli feeg déggoo ko tegu day tegu sa après nag mu nekk ku mu neex nag na nga jàng aaya bi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala di wax ne wa aqimi salaata li te nanga nga taxawal euh, julli maanaam ngir fàttaliku maanaam ngir maanaam mooy faf inda zikri loolu euh, maanaam boobu mën na koy wax mooy lan mooy sa soo fàttalikoo ne da nga da ngaa waroon a julli nga dellu si waat nga julli kon Euh, maanaa boobu ngay gis ne euh, baatu li zikri kon day yor maanaawu ki nga xam ne day tudd yàlla borom subhaanahu wa ta'aala ci baatinam mais day yor tamit maanaawu ki nga xamante ne dafa fàtte woon mais julleegul mu daal di daw dem julli ji euh, et que du ci boole ngistal te loolu moo tax borom subhaanahu wa di wax naa fekk ñoom ne ñoom mënuñu julli julli bi nga xam ne mooy jiwaat mooy allaziina hum ala salaatihim daa'imuuna loolu ñoom ñu mel noonu mooy ñi nga xamante ne seeni julli. Euh, dañuy sax ci julli ji ñooñu mënuñu mel noonu comme ni nga xam ne noon la borom subhaanahu wa ta'aala waxee ci suuratu nisaa innal munaafiqiina yuxaadi'uuna Allaaha wa huwa xaadi'uhum wa idhaa mu teg ci lan wala yazkuruuna Allaaha illaa qaliilaa mu daan ne ñi nga xam ne ñoom ñooy naafeqi ñoom nee nañ dañuy jéem a yàlla xaadi'uuna Allaah a nax yàlla wa huwa xaadi'uhum yàlla moo fekk moom moo teg dëgg sa ci ñoom maanaam moo leen nax bu wa iza qaamu ila salaati gaa yooyu suñu taxawee ci julli qaamu kusaala dañuy taxaw ak ñu gis ne kon eh, respect bi nga xam ne mooy toroxlu gi ñu war a am ci seen biti eh, seen cër yi war a mel noonu loolu duñ ko duñ ko sàmmanteel mooy kon eh, loolu duñ ko sàmmanteel mooy duñ duñ sàmmanteel xaal boobu mukk abadan wala yazkuruna allaha illa qalila moom dégg nga iza qaamu kusaala yura'una an-nas dañuy gis nit ñi maanaam boo gisee ne bu fi nit ñi nekkee sax la ñuy def la ñuy def julli sax ak sa néew voilà wala boog nga gis leen eh, du ñu respecté julli du ñu respecté waxtu wi du ñu tax sax maanaam saa yu amee occasion nekk ci biir nit ñoo xamante ne joxuñu leen benn cër joxuñu leen benn gëdd faale wuñu leen dañuy gis da mën nañoo tardé ji mën nañoo bañ a julli sax mën nañoo bañ mais suñu gisee ni xëy na ngaañ yi dina bëri eh, bon bët yi may xoolee xëy na dina soppeeku nangam nangam ñu daal dem julli julli jot na waaw waaye julli jot na nañ julli wala yazkuruna allaha illa qalila te duñu tudd yàlla lu ko bu fàttaliku yàlla seen xol duñ ci teewlu borom subhaanahu wa ta'aala lu dul néew léeg-léeg mën na am parce que naa fekk léeg-léeg mu fàttaliku yàlla comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci tafsir suratul baqara bi ci misaal yu leen borom subhaanahu wa ta'aala jox maanaam dinañ fàttaliku yàlla mais soo ko fàttaliku gi day gaaw te day te te te day day day jege maanaam day gaaw te day gaaw romb tamit moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ne lu dul lu dul néew kon. Euh, loolu sax googu nga xamante ne moom lay sax ci biir julli gi moom mooy sax di muy sax ci di fàttaliku borom subhaanahu wa taala euh, am na beneen maanaa boo xamante ne euh, maanaa la bu bu wér ci sax gi te moom mooy yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis wax ji mu wax ci xadis bu nekk ñaari saxiix yi bi mu naan bi mu naan inna al abda fi salaati wala inna al muslima fi salaati ma mantazara salaat wala bokk ci beneen riwaaya innal abda fi salaati maa kaana salaatu yumsiku maanaam nit ki mi ngi ci julli feek mi ngi xaar julli wala bokk mi ngi ci julli feek lan julli moo ko dee mu ne maalam yu wax des feek tojolul nag maanaam feek nekk ñoom nekkul ñoom tojolul c'est-à-dire que donc euh, kon ki nga xam ne moom moo nekk ci jàkka ji wala boog di xaar julli comme ni bo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax tamit euh, ba tey ci xadis bi nekk sax imam muslim mi ngi ci Muwatta bu imam Malik mooy xadis bi ñu doon wax Seydina Abu Hurayra ba tey radiyallahu anhu yonent bi mu naan xanaa du ma yi nga xamante ne borom bi daf ci faree ay bakkaar waaye ala ala ma yamhu Allahu bil xataaya wa yarfa'u bihi daraja xadis boobu euh, bu euh, ci bi mu naan isbaabul wudu'i 'inda al makaarih wa kasratul xutaa ila al masaajid daf ci teg lan wa intizaaru salaati ba'da salaat wa intizaaru salaati salaat mooy di xaar julli ginnaaw julli di xaar julli ginnaaw julli mu ne loolu noonu loolu maanaam nit ki mel noonu kooku mi ngi sax ci julli kooku ala salatihim da'imuna kooku moom mi ngi sax ci julli parce que lu tax parce que saa su ne comme yeneen bi ci beneen hadith boole dafa ne feek julli lay xaar mi ngi xaar julli mi ngi ci biir julli ba pare nit ki su dee moom saa yu jullee ba pare xelam mi ngi delluwaat ci beneen julli te eh, juróom-ñaar yi nga xamante ne mooy hadith bu siiw boobu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh juróom-ñaar ñi nga xamante ne borom subhanahu wa ta'ala dina leen keralal euh, te euh, bis bi nga xamante ne benn ker du am lu dul keram maanaam euh, daf cee boole kan ki nga xamante ne moom saa yu jullee maanaam xelam day daal di demaat maanaam mi ngi xaaraat beneen julli maanaam ak ki nga xamante ne xolam qalbuhu muta'alliqun bil masajid xolam dafa takkoo ak ak jàkka yi maanaam mu boole ci ñooñu te loolu day tegtale mais kon kooku noonu nga xam te ne moo melowoo noonu kooku mi ngi sax ci biir ci biir julli kooku mi ngi sax ci biir julli mu am rek ki nga xamante ne moom la ku mel imam Qatada rahimahullah mooy Qatada ibn Di'aamat as-Sanusi rahimahullah imam bu màgg ci wàllu tafsir Qur'an ci fiqh ci surtout ci tafsir Qur'an ci ak al hadith hadith naka ci tasawuf tamit Euh, moom dafa ne euh, jël nañ ci maanaam euh, yent yàlla daanu yàlla de alayhi salaam dafa waxoon ne parce que ci yenent yi boo banu Israël boo ko daanu yàlla moom la ñu wax ci tubaab moom alayhi salaam daf doon wax naan yent xeetu yent yàlla Muhammad de sallallahu alayhi wa sallam am nañ ñoom lu ñu tuddee julli julli boo julli gi ñuy saxoo maanaam julli gi ñuy def loolu bu doon ñoom bu doon ne julli googu dafa wàccoon maanaam dafa wàccoon ci xeetu yent yàlla noox alayhi salaam kon kenn du leen labal bu wàccoon ci xeetu euh, waa aat ci waa aat kon euh, ngelaw lu foor loolu du dal seen kaw naka noonu bu wàccoon ci waa samut euh, xaatu woowu nga xam te moom lañ leen xaatu woowu yuuxu woowu du leen dal maanaam kon du dal seen kaw mooy alkande googu du leen dal kon nag mu ne kon na ngeen takkoo julli parce que loolu jikko yi julli jul ñu rafet jikko yi la maanaam ñu baax na seen jikko la seen jikko la seen doxalin kon da gis euh, kon saxoo gi euh, yamul rek ci ci ci farata waaye farata yi nag ñoom ñoo ci gën a ràññeeku euh, loolu moom moo tax bu ñuy xool kon différence bi am entre allazina hum ala salatihim da'imuna ak allazina hum ala salatihim yuhafizuna muy ñaari aay yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci cat yi muy bu njëkk bi muy bii ñu nekk ak bi nga xamante ne moom mooy bu mujj bi ci muy fanweereelu aay ñeent Euh, loolu buñ leen xoolee ñaari ay yooyu dañuy gis ne bu njëkk bi moom day wax ci al maanaam mooy euh, sàmmonte maanaam sax ci julli ba pare di ko sàmmonteeg moom ba pare di euh, sax tamit ci dal ak toroxlu ak aadab yi teggi nii nga xamante ne moom moo aju wàllu julli ak di sax ci di tudd borom subhanahu wa ta'ala wax tamit ne ne da nga ci biir julli itam maanaam bi nga xam ne moom la ñu nekk muy muy diggante kàbbar gi ak sëlmal bi boo ci paree tamit maanaam nga continuer ba tey di négandiku julli di xaar julli ba pare di tudd borom subhaanahu wa taala ndax xekma bi tax ñu yoonal ibaadaat yooyu jaamu yàlla yooyu d'ailleurs yàlla yëpp li tax ñu yoonal leen mooy la fait que nit ki war di tudd yàlla di fàttaliku yàlla di delluwaat ci borom subhaanahu wa taala di ko wan ne yow yow yaay sax yow yaay sama borom man sa jaam rek laa te mënuma nekk leneen lu dul jaam te mbir mi wëmantiwul bi di ko neneen lu dul ne yow yaay borom bi subhaanahu wa Euh, te loolu moom mooy euh, sax googu ñuy sax ci biir julli comme li al imam ibn Ata'illah rahimahullah wax bi muy wax ci aarif billahi yi mu ne matlabul aarifina euh, mooy matlabul aarifina min mooy jàpp nu mu ko waxe mais Eh, bi mu naan eh, eh, sàkku ñi nga xam ne ñooy aarif yi ci boobu boo buur yàlla subhaanahu wa moom mooy al isbaatu bi huquuqi rububiyya voilà loolu la bi mu naan al isbaatu bi aadaabil ubudiyya wa bi bi haqqi rububiyya maanaam loolu moom mooy li nga xam ne mooy matlabul aarif min Allah kon loolu la moom mooy lan mooy sax al isbaatu mooy ngay muy nit di sax bi aadaabil ubudiyya ci tegginu nekk gi gi mu nekk jàmm waaye Ah, wa bi haqqi rububiyya ak tamit ci àqu ki nga xamante ne mooy borom subhaanahu wa moom gi moom jaam ni kon loolu mooy li nga xam ne mooy li tax ñu yoonal mbir yi euh, te loolu moom mooy li tax euh, jaamu jaamu yàlla ñu teg ko te loolu mooy li tax ñu bind doomu aadama comme ni ko alquran waxe wa maa xalaqtul na wal insa illaa liya'buduuni binduñu jinne ak doomu aadama lu dul ngir ñu jaamu ma man yàlla borom subhaanahu wa ta'aala kon loolu day tegtale rek Euh, ci euh, objectif boobu maanaam moom la ñu koy defee léegi nag nit ki bu saxawee loolu nekk ci teggin yooyu di sàmmonteeg loolu moom mooy ñi nga xam ne allazina ala salatihim da'imuna léegi euh, ñi nga xam ne allazina ala salatihim hafizuna mooy ñi nga xamante ne dañuy respecté julli bi ci heure maanaam di ko def ci waxtu yi ñu ko war a def donc du rek fara julli yi fara tey mais mooy yi respecté d'abord tamit waxtu bi mais respecté aussi li nga xamante ne moom mooy ponk yi maanaam ponk julli lan la ñu respecté ko di def farata yi liñ ci war a wax ñu wax ko nañ ko war a waxee liñ ci war a def ñu def ko niñ ko war a defee euh, ba ba ba ba julli nga jeex loolu mooy yu xaafisu ñu ngi sàmmonte ak julli bi maanaam sàmm nañ ko wattu nañ ko aar nañ li nga xamante ne moom mooy seen julli ba du yàqu maanaam lépp loo xam ne xam nañ ni euh, ay a yàlla lu mën a xañ julli ji mën a wér la lu ko mën a yàq la wala yeneen yoon nuktila salaat yi yooyu ak li nga xam ne mooy makruhaat yi yi yi yi yi ñuy sib ci biir julli yooyu yëpp ñu sàmmonteeg moom lool mooy alladina ala sa ala salaati bi hafizun kon bu boobaa day daal di ràññeeku daal di suñu waree waxtaan insha allahu taala ci julli maanaam def benn résumé ci nan la ñuy jullee lan la yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon jullee et ko jël def ko royukaay teg ko suñu kanam di ko jox jël exemple ne moom mooy suñu imam fa qaddim imaman jiitalul imam bi yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy seen imam maanaam mooy ne tegal tout le temps sa kanam imam bu mag bi mu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon euh, yow dangaa war koo xamante ne soo bëggee def loolu soo bëggee sàmmonteeg loolu eh, da xam nan la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon jullee moo tax bu ñu yegsee ci aaya boobee eh, insha allahu taala dinañ taxaw def ci résumé wax ci nan la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon jullee dinañ wax tamit li nga xamante ne moom la Euh, maanaa yooyu tamit làmbo ci maanaam lenn ci luñ suñu borom a wa ta'aala ubbil ci xaqaa'iq maanaa yi nga xamante ne moom la julli boobu lamboo loolu kon dañ koy beral aay boobu waaye aay bi ñu ne euh, kon moom day wax ci wàllu rek julli bi ak sax biñ ci sax léegi nag mu am foofu benn laaj boo xamante ne day am mooy su fekkente ne euh, julli gi ni nga ko waxee nii sax et que dafa sax ni te wax nga ko loolu alhamdulilah macha allah leer na léegi liñ bëggoon a laaj mooy. kon lu tax ñu wutal ko ay waxtu euh, ba pare lu tax ñu wutal ko tamit ay façon voilà d'ailleurs du julli kese mais yeneen jaamu yàlla yëpp kon lan moo tax ñu di leen wutal ay waxtu au moment où euh, nit ki maadaama mi ngi xaar julli mi ngi ci biir julli maadaama mi ngi nekk ci di toroxlu ci kanam borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ci euh, mi ngi ci et cetera loolu lan moom war a tax Euh, dañ lay tontu ne euh, sax bi tegtalewul daa iman ne mbir mi dañ ciy nekk daa iman temps voilà te lu mu néew néew néew moo gën comme li yenent bi sallallahu wax ci hadith sayyidati Aisha radiyallahu anha bi mu naan adwamul euh, bi mu naan xayrul a'mali ila llahi adwamuha wa inqalla jëf ji gën ci jëf yi fay buur yàlla subhaanahu wa ta'ala mooy li ci gën a Eh, sax lu ci gën a sax ak wom waxam wa in qalla donte donte dafa dafa dafa néew et que soxna Aisha radiyallahu anha teg ci ne yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam eh, kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha eh, amila amalan daama alayhi wala ci beneen riwaaya asbata yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk koo xamante ne saa yoo xamante ne da sax maanaam da daan nekk koo xam sax ci jëf ci mooy mooy daf ko daan def de manière régulière daf ko daan def ci anam bi nga xam ne noonu ko war a defee te loolu moo indi wérde yi dinañ ci ñëw incha allah ci jàngat yi nga xam ne moom la ñu war a gis suñu aaya bi incha allahu taala ci yoonu yàlla maanaam wérde yi am solo bi nga xam te moom la am solo te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax tamit ci même hadith bi yaa subhaanallah ñaari imam yu mag rahmatullah alayhima imam al-Bukhari ak imam Muslim alayhima rahmatuhu wa ridwanuhum naam eh, ñaari hadith yi ma tudd ma tudd léegi nii ak beneen bi ci tegu moom ci seen saxiix maanaam ngir wane relation bi nga xam ne moom lañ am euh, mooy beneen xadis bi moom mooy kon bi mooy ne jëf yi gën ci jëf yi mooy ne donte néew na nee sax na nga koy saxal ci temps bu waaye ci beneen riwaaya ci beneen ci beneen xadis bi dafa ne mooy ñaareel xadis bi may wax mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ne uklufu anfusakum min al a'mali ma tutiquna fa inna allaha la yamullu hatta tamallu teg leen seen bopp gàll leen seen loos yi ci ay jëf loo xamante ne attan ngeen ko boo leen di jëfal yàlla rek na ngeen tànn ci jëf yi loo xamante ne attan ngeen ko euh, parce que jëf di gën mooy bi sax kon mais mu ne fa inna allah laa yamallu hatta tamallu buur yàlla du taay yu fekk ngeen taay yu leen maanaam li muy tekki mooy du bàyyi mukk maanaam dana sax ci di leen fay dana sax ci di doxaleen ak yéen ci ci ci di leen fay lu rafet maadaama yéen a ngi jëf lu rafet kon yow boo saxee ci benn jaamu yàlla ci anam goo xamante ne da nga ko wutal waxtu di ko sax di ci sax daa iman euh, nga sax ci borom subhaanahu wa ta'aala du denc la fay ci loola Ah, te loolu moom moo indi wérde yi ah dinañ ci ñëw insha allahu taala ci jotaay yi di ñëw ngir mën koo leeral bu baax a baax ba nga xamante ne lépp lu ci lëntoon ci yenn ñi ñenn ñi insha allahu taala dinañ ci indi ay leeral mais euh, li nga xam ne tamit moom moo am solo foofu mooy ne euh, kon waxtu yi talwinul ibadat lu tax mu am mooy ne borom subhanahu wa ta'ala dafa euh, jël jaamu yàlla tegu leen rek ci benn anam maanaam jaamu yàlla déjà daf leen a wutale ci seen forme julli am na woor am na saraka am na jàng alquran am na zikar am na eh, eh, nekk ci service nit ñi am na jàngale am na sàkku xam-xam am na et cetera maanaam jaamu yàlla mu nekk ay buntu yu bëree bëri yu ubbeeku parce que tout simplement dafa ay ngëneel yu bëri yu ki nekk eh, bu njëkk bi moom mooy le fait que mooy comme liñ naan taal bu tëwee tàkk wet bu ne lañ koy uppee comme que nit ki dafa war a defaru te wet nekk kon lañ ko war a uppee defare ko noonu maanaam ci anam boo xamante ne su su su su su su su amul benn côté bi mais benn côté bi su ci amee ay faiblesse sax mu mën a am mu rattrapé wu feneen mais xataa ba ci biir julli sax julli yi même ci waxtu julli yi sax da ngay gis borom subhanahu wa ta'ala daf koo xaajale dafa xaajal dafa indi ay farata yoo xam te ne moom yooyu foog da nga ko war a def te fu ne daf koy am fu mu koy teg maanaam fu ne dafa am fu mu koy la fu mu koy teg te dafa am nu mu koy tegee euh, ñu wuute mu tasaare ko ci biir diggante guddi ak bëccëg gi mu nekk juróom mais naafila yi tamit mu am nu mu ko defee. ba pare naafila yi mu am ci yoo xamante ne yooyu dañ koo xam ràññee ko eh, yeneen bi sallallahu alayhi daan ko def ba pare daan ko farlu am yeneen yi nga xamante ne eh, nu mu la neexee nga koy defee maanaam yooyu borom subhaanahu wa ta'aala may la possibilité yooyu yëpp maanaam bu ko defee eh, loolu tamit xataa ci biir julli noonu la deme ngir yërmande la yërmande borom bi la subhaanahu wa ngir ne su fekkonte ne wecc amul ay façon yu bëri façon yi. kon da gaaw a sonn ci benn anam kese alors que tey boo xoolee euh, néew gi mu néew déjà yi nga xam ne ñooy farata rek daf koy néewal mais naafila yi la bëri ay façon ba pare may la bàyyi la yow nga mën koo def mais mu am quand ay façon yu bëri pourquoi parce que loolu su fekkente ne am na dafa am gëneel day am ngëneel gi maanaam déjà li ñu doon wax léegi ne wàll euh, taal bu tawee tàkk wu ne lañ koy ubbee te xol bi leer gi daf cee war a jolli mu xeex maanaam mu dindi lëndëm yi ci wàcc yëpp kon mu am wàll gu bari ñu koy uppee maanaam buñ koy dindee euh, loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy ne su loolu amutoon nit ki du mën a noppalu maanaam parce que lu fait que mu nekk am ci ay waxtu yu précis maanaam mu am ay façon plutôt yu yu yu boot yu yu wuute mooy talwin gi mooy ci ay anam yu wuute ay façon yu wuute mooy ne su ko defee Euh, doo gaaw a sonn c'est-à-dire soo jugee ci bii da ngay mën a dem ci lee soo jugee ci bii nga dem ci bee te le fait affaire bi du amee ci benn anam maanaam julli yëpp duñ ko defandoo de la même manière maanaam ba pare duñ ko defandoo ci même wax yi et cetera loolu day tax ba doo sonn maanaam mën nga def bi te euh, su la neexee nga nga nga julli maanaam tey yoor yoor bi Euh, ngoon bi euh, naafila bi fu la neexee nga julli ko fu nga jullee et cetera maanaam mu wutal la ay façon même mais jaamu yàlla itam noonu nga xamante ne soo jullee ba pare mën ngaa sikar soo sikaree ba pare nga jàng alxuraan soo jàngi alxuraan ba pare maanaam mën ngaa dem say mbokk jullit euh, ziyaare leen soo paree mën nga def maanaam mu bari ay façon bu ko defee ngay mën di noppalu parce que après da ngay sonn soo nekkee ci benn lenn lenn kese kese kese en permanence da ngay kon borom subhaanahu wa ta'aala wuute ko wuute façon wuute façon yi ba pare lépp mu ne la yaa ngi ci biir julli parce que yaa jullee la tere julli waay xaar julli yow sa xel du dañ ci julli et que saa yu julli jotee rek da ngay gaaw demaat parce que yaa ngi sa xel na nga ah war naa yaa ngi ci biir julli comme li xadis bi euh, loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy wala boog ñetteel bi ñetteel bi moom mooy le fait Euh, ñu mën na ko askanale maanaam mooy yow nga mën a taxaw ne jëf jii kat borom subhaanahu wa ta'ala teralee la ne askanale la ne jëf ji yaa ko jëf moo tax nga gis ci aaya bi day day askanale jullit ñi ñoom ñoo julli ñoom ñi nga xam ne ñoo sax ci seeni julli et cetera maanaam nga gis ne loolu teranga la leen borom subhaanahu wa ta'ala defal parce que lu tax parce que daf lay may ay choix daf lay may ay choix ci nga mën a tànn ci yi def ban nga ciy def bu ko defee mu askanale la loolu mais ci ngëneelam ñett ñeenteel bi ci des maanaam mu jox la mérite Euh, ñeenteel bu ci des euh, moom mooy waxtu yi euh, kii bi bëri bi maanaam wuute gi loolu tamit dafa am beneen ngëneel bu ci nekk mooy day day day tax ba nit ki danaan a ah, man kat amatuma ngànt léegi léegi kat amatuma ngànt parce que bu ma nee mënuma lii tam mën naa bee maanaam mënuma julli yor yor parce que heure boobu damay liggéey d'accord mais mën naa naa fi la ginnaaw bu ma ne heure boobu naa ko mais dinaa timis mën naa naafila wala guddi gi wala yeneen ak yeneen maanaam mu wutal ko ay façon yu bëri voilà et que julli farata yi moom day nekk loo xamante ne faaw da ko war a def parce que il faut nga jaamu borom subhaanahu wa ta'ala te borom loolu mayu la nga bàyyi ko parce que lool mooy li mu gën a sopp mooy li mu gën a màggal comme niñ ci ñëwee ci jàngat yi insha allahu taala euh, beneen bi ci des euh, moom mooy su fekkente ne nag waxtu yi la le fait que waxtu lool tamit dafa am ay ngëneel yu ci nekk ak ay njariñ yu ci nekk moom mooy lan moom mooy su amul woon benn waxtu bu précis ne euh, waxtu wii la ñuy julli mu leer ñu xam ne waxtu wii la et amul beneen waxtu wu ñuy julli euh, boo xam ne farata la en tout cas yi nga xam ne farata la mu wutal ko waxtu teg ko mooy euh, ak xër da ciy am mooy ne boo xam ne ngëneelu julli ak tiyaaba yi ci nekk yooyu rek da ngay xër dem attaqué da ngay gis ñoo xamante ne kon suñu journée dañ koy julli mais buñ demee ba julli gi bu ñu xëree mooy comme ku foqale ni muy def nga xamante ne benn mbay nii tey buñ ko tegaloon benn booli ganaar wala benn kii nii ni mu ciy demee dem dem dem day dem ba jékki-jékki rek xam ne léegi mënatu la dem voilà maanaam day daal am ay léegi ay jafe léegi day dem ba nga xamante ne léeg sax mën na bu nañ ko yóbbu hôpital ndax euh, voilà li mu ci demee xëy na moo def moo sori euh, après ñu sampal ko ay butéel ak yooyu noonu mujj feebar et toog lu yàgg doo ko mën a lekk ci yàpp et cetera yooyu xam nga loolu Euh, day daal nit ki spirituellement xëy na kii na bi mais day daal nit kii spirituellement maanaam mu song benn affaire rek deme ci doole goo xamante ne euh, du ko kii du du du ko attan d'ailleurs loolu dañ koy gis léeg mooy ñoo xamante ne euh, tàmmuñoo sikar xamuñu am na yu bari ci yoonu yàlla xamuñu ko ñu tëj leen di leen sikarloo ay mbir yu bare bare bare en même temps da ngay jékki dégg leen ñu yuuxu wala jékki-jékki dégg leen ñuy daanu yéesi ak yu mel noonu loolu rek ko waral wala boog loolu ci li ko la bokk. maanaam loolu tamit man naa bàyyi xel donc yooyu nag muy bañ moo tax mu wutal ko ay waxtu bu ko defee nga demee ci ndànk ba pare nga mën cee sax nga mën cee sax mën cee nekk saa su nekk ba keroog ngay génn àdduna lépp ba pare mu du la yàqal dara loolu kon borom subhaanahu wa noonu la ko defee loolu yëpp mu nekk ay ngëneel kon insha allah taala ci jotaay bi di ñëw dinañ ñëw ci njàngat yi nga xamante ne maanaam moom moo nekk ci suñu aaye bi insha allah taala ñu yem foofu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 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينفره كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون